summa daa naasa mu ginnaaw gi mu woon nit ñi ñoom ñépp ilal imaani ci gëm yàlla hein ilal imaani billah ñu gëm buur yàlla fa amana bi al muhaajiruun ña ko njëkk a gëm nag mooy al muhaajiruuna min mi te bokk ci ay ñoñam loolu nag ngëneelu yàlla la boo xam ne noonu la mën a demee ndax lu tàmbali lu ne daa am fu muy tàmbalee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba muy woote nag ci muhaajiruuna yi la commencé mooy dëkkam ndax wa anzir ashiratak al aqrabiin suñu borooma nekkoon xuppal tàmbaleel xuppal nit ñi wax leen ñu ngi ci problème yu rëy yi ñu ne ashirataka sa njaboot al aqrabiina ñi la gën a jege loolu moo tax mu tàmbalee ci ñoom mu tàmbalee kon ci al muhaajiruuna min qawmi ñi nga xam ne ñooy muhaajiruuna yi bokkoon ci ay ñoñam ñoom ñooy ñi ko njëkk gëm fa amana bihi al muhaajiruuna min qawm wadawi ra wadawi rahime ah wala nga ne wadawu rahimi mooy amana bihi al muhaajiruuna ñi nga xam ne zawu rahimi akramul xalqi ahsaaban wa ahsanuhum wujuha wa xayru nnaasi fi'la allah mu ne ñoom muhaajiruuna yooyu nag ah ñooy zawu raxime ñooy ay mbokkam ci wàllu deret ñooy ay mbokk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñoo bokk geño ñoo bokk deret ñoo bokk ay maam ñoo bokk ay baay akramun naasi ahsaaban ñooñu nag ñoo gën a tedd ci nit ñi nag fu ñu bokk askan loolu c'est simple parce ñaari jullit taxawuñu hein hein ñaari jullit taxawuñ di werante est yonent bi alayhi salaatu salaam moo gënaw askan waa walla déet ak yow foo man di jullit boo man di doon ak nu sa couleur man di mel ñaari jullit taxawuñu di werante est-ce que yonent bi alayhi salaatu salaam moo gën askan fi mu bokk wala am na keneen ku existé ku gën askan léegi nag bu loolu jàllee mooy fan la bokk ci waa Quraysh kon nag ci kaw noonu ñi bokk ak moom eh, loolu loolu équation bu simple la kon ñoom it ñoo gën askan ñeneen ñu dul ñoom voilà moo tax nga dégg Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu di wax naan al urbu xayru unaasin thumma xayru xayrihim thumma wa xayrun wa huwa xayru xayrihimi aw kama qaal moo tax ngay déggool al urbu xayru unaasin mim naan arab yi ñooy ñi gën ci nit ñi mooy loolu la loolu la la bëgg a wax mooy da la bëgg a wax ni seen askan moo gën parce li tax ñu gën du ne ñoom ñooy les arabes non parce que buur yàlla moo tànn def ne yonent bi alayhi salaatu ci ñoom la bokk yonent bi alayhi salaatu salaam nag fu ko suñu borom boole ñoo ñoo gën loolu képp la te gën googu tekkiwul tamit li ko ñenn ñu xamul dara ñi tamit jàppe ba tax ñuy contester loolu jàpp ne kon dañoo bëgg a wax kon ci kaw loolu arab boo gis moo gën ko dul arab ñu ne la yow loolu waroon ngaa xam ne sax demewul noonu bu doon noonu la demee lan la suñu borom kon di waxe ci alquran naan kun naan naan naan la fadla non kii euh, euh, bimu naan euh, illa bi taqwa hmm? bi mu doon wax ne eh, non eh, suuratul xujuraat la suuratul xujuraat bi ñu war a gis ndax ñii ñoo indi ci suuratul xujuraat ñiy jël mbiiru yonent bi alayhi salaatu salaam eh, lan la wax inna akraman inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd fa yàlla ci yéen mooy ki gën ragal yàlla kon kay loolu xam nga ne waxuñu buñ naan al urbu xayru unaasin tekkiwul ne arab boo gis moo gën ko dul arab déedéet loolu kay war nga koo xam yonent bi aleyhi salaatu salaam kon kay du wax ne la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illaa bi taqwa du ne kon amul gëneel benn arab amul gëneel ci keneen ku dul arab koo xam ne du arab lu dul ci ragal yàlla ragal yàlla ci la ñuy gënee mais d'une façon générale buñ xoolee ñoom ñoo gën ñoom ñoo gën ñeneen yi ci des te li leen ko may lenn la mooy yonent bi alayhi salaatu salaam moo bokk ci ñoom loolu nag ngëneelu yàlla la daalika fadlullahi lii ngëneelu yàlla la yutiihi moo koy jox may yashaa'u ku ko soob waaw buur yàllaay xool nag ngëneelam ku ko soob kenn nag du ne yàlla lan moo tax bi ngay séddee ah yow nga jël ñu daldi daldi jël ñi nga def leen ñu gën te ñun defoo ñu ñu gën te ñun defoo ñu ñu loolu buur yàlla mooy see mu ngi mel ni rek ku war a wax loolu war a ñëw rek nekkoon lan moo tax nga def yonent mi alayhi mu gën te defoo moom loolu est lu ñuy laaj la wax nañ la sànq buur yàlla kenn du laaj naan ko lu tax nga def lii parce que lu mu def loolooy looloo defu te loolu lañ war a def loolu la war a def te lool mooy li jub voilà kon nag mu ne ñoom ñooy gën ci nit ñi muhaajiruuna yooyu de toute façon loolu moom c'est simple te loolu moom c'est palpable te ñépp xam nañ ko ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam ñi gën ci xeet bi yépp boo leen tegee par kenn kenn ñoom ñépp ñoom ñépp muhaajiruuna lañ ñi ci ëpp ay muhaajiruuna lañ waaw ndax baax na ba biir saxaaba yi muhaajiruuna yee ci gën moo tax alxuraan ñoom la njëkke lil fuqaraa al muhaajiriina alladhiina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana ah wa yansuruuna allaha wa rasulahu ulaa'ika humu saadiquun mu ne ñooy saadiquun te way dëggal ñi nekk ci darajaay siddiq ya ñoo topp ci yonent yi aleyhim salaatu wasalaam ah kon kay loolu la ñoom kon gis nga loolu ba pare mu teg ci ñi togg ci ñoom muy waa lansaar walladina tabawwa'u daara wal imaana min ba'dihim yuhibbuna man haajara ilayhim ba ni muy jeex kon loolu c'est clair loolu leer na kon affaire baa ngoogu kon mooy parce que jëlal yonent mi alayhi salaatu salaam boo tegee kan moo gën ci xeet wi ci luñ joyal ko ci tegu Seydina Abu Bakar lan la woon bokkuloon ci waa Banu Taym min Quraysh du Quraysh yi ku ci tegu xulafaa ur-rashidun kan moo ci nekk anjam yi laa lay laaj kan kan waxuma la sax dara waxuma la waxuma la sax euh, leneen mais kan moo ci bokkul ci ci Quraysh ci ñoom al ashara al mubashirun kan moo ci bokkul kan moo ci nekk leneen lu dul Quraysh yi waxal jëlal par kenn kenn ñoom ñépp ci waa Quraysh lañ bokk boo génnee ci ñoom ñi gën ci saxaaba yi mooy muhaajiruun yi ñooñ fan lañ jóge woon lu dul Makka kon mooy dafa leer loolu c'est clair loolu c'est clair te xam nga Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu képp boo ko tegee nee jël xeet wi yépp xeet wi laa wax ñi ci des même biir waa Quraysh muhaajiruun yi ñépp ba kii mujjee faatu ci xeetu yonent mi aleyhi salaatu salaam li ñu jëf ak seeni maqaama seen lépp nga teg ko ci balance jël Seydina Abu Bakar teg ci balance am ngëmam ci balance moo leen di gën noonu kon kay si fi c'est pas fini non li Seydina Abdurrahman ibn Awf doon wax naan bu ñu jëloon balance su xeetu xeet wi seen ngëm yàlla teg fee jël bu Seydina Abu Bakar teg fii mooy gën a diis bu wàññi ci des kon kay affaire bi dafa leer naññ dafa leer naññ te wax naa la gis nga di attardé wu ay keeku weex la keeku ñuul la pourquoi pour quoi euh, non ça loolu mooy nitu juhaal yi nga xam ne ñi leen yar lislaam yaru leen moo tax ñoom ñooy xalaate loolu gars yi ngay gis ñoo ay panafricaniste la ñoo ñoo gën a réer ñoom ci gars yi boo ñëwee ci mbiru àddina kese kese kese ñoo ci gën a réer mbiru yowmal xiyaam moom ku réer ci àddina moom jarul ñu lay laaj yooyu waaw moo tax boo seetloo ci monde wi lenn rek lañ nekk di détecter lu ñu defuk noir ak lan la kii ab noir am bañ glorifier ko mais ñooñu moo tax gis ngeen ni ñu ni ñu ni ñu fermé woo comme ni waa banu tamim yi meloon wala sax waa banu tamim a leen tane parce que waa banu fuuf ndax waa banu tamim sax nee nañ alhamdulillah ñoom gis seen discours kat bi moom mooy moom nee na sax alhamdulilah moom mais ñun moom duñ ah, gaa yi yow gaa yi duñu wax sax alhamdulilah ay l'esprit noir kii ay ñàkk fayda yooyu nga xam ni amul ça n'a aucun sens vraiment ça n'a aucun sens kon Seydina euh, euh, Thabit mu ne muhaajiruunu yooyu ko gëm te bokk ci ay ñoñam akramun naasi xasaba akramu naasi xasabaa ñoo gën a tedd ci nit ñi askan wa axsanu naasi wujuha te ñoo gën a rafet nit ñi al xar kanam wa naasi li tax mooy ñoo gëna a niroog yonent bi alayhi salaam ku la gën a niroog yonent bi alayhi salaatu rek moo la dàq parce que moom moo dàq ci ñépp lu yàlla bind moo moo ci gën a rafet moom alayhi salaatu wa salaam ku ko gën niru nag ci ziyum ni doon solo ni mu doon doxe ni meloon ba koy di niiw ci biti nan ni meloon nga xam noon di ko jéem mel yaa dàq keneen ak lu mu fi jaay playboy ak lu mu jaay yaa ko dàq fopp voilà ahsanu naasi wujuha ñoo gën a rafet nit ñi xar kanam wa xayru naasi fi'ala te ñoo gën a rafet nit ñi jëf ah, waaw ndax seen jëf mooy jëfu yonent bi alayhi salaam ñoom yonent bi alayhi salaam moo leen boole ci boppam bu ñu jëfee yonent bi yonent bi alayhi salaatu salaam moo jëf loolu moo tax boo demee muhaddisuuna yi é muhaddisuuna yi dañu yéeme booy gis nii seen wax yi da ngay jàpp ne lii bon danga naan lii c'est superficiel alors que laa ilaha ay ay xaqaayiq yu bari la ñuy wax mooy <laughs> li nga xam ne li ñu tuddee xadis euh, euh, euh, naan xadis mawquuf li tax ñu koy ñu naan xadis tudde ko xadis ba naan xadis la ah te xadis mooy lépp loo xam ne dañ koo askanale ci yonent bi alayhi salaatu salaam moo xam wax wala jëf wala li nga xam ne portrait physique wala portrait moral wala portrait euh, bu euh, euh, physique wala moral wala jikkoog yooyu buñ ñëwee ba naan yonent bi alayhi lii nii moo tax nga dégg wax ji ñu naan hada xadiisu ah mawquufun waaye lahu ci saxaaba bi waaye day yor attey lu yonent bi alayhi salaatu que ñooñu li tax ñuy loolu mooy yonent moo leen boole ci boppam ba am na yu ñuy wax yoo xamante ne nii mook lu yonent mooy même bu dee dañu ne lii de ci seydna abdullah ibn omar càllale yi xool nañ ko fu ne lañ bët nañ ko fu ne waaye gis nañ ne wax ji wax ji fi ñu jaar yépp dañ naan xaala Ibn Umar mais dañ naan waxam ji nag hmm, moom moo ci moom la yem mais nag dañ yor attey poids wu doole yu yonent bi yu salaatu salaam wax lan moo tax bu dul ne moom da leen boole ci boppam kese ba pare ñun bokk ci moom moo tax ba mu demee noon kon kay ñoo gën a yu jëf ku dul ñoom moo tax mu ne moom seydina Saabit ibn Qays ibn Shammaas mu ne muhaajiruun yoo yële wa xayru nnaasi fi'aala ñoo gën a rafet nit ñi jëf waaw ku bëgg bokk ci ñoom nag ci lii mooy lii nii nga am ko mooy defal yonent bi alayhi salaatu salaam doon defal ku taxawee lu doon taxawee teg sa tànk fi mu ko tegoon yaa raw sa jamono moo tax ñu naan la ku ko gën a ñu naan la waa waa mooy xutb bi mooy pôle bi ah kii de moom mooy ki gën ci nit ñi wala yu mel noonu wala ñu naan diw moo gën jàmbaar jàmbaari ci nit ñi mooy waa walla ñu ne saaxibu sunna wala sunniyun kabir mooy moo fa gën rek voilà